yeneen saa salaam suñu wax jii rek du tax mu changer ko te ñun waxuñu ko ne waa ji dañoo tooñ waxuñu ko de exigence lañ fi wax <laughs> léegi wa araadu an léegi ñu jaar beneen ki ginnaaw bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu euh, di di di di di di di dem di euh, ci yonentu saa salaam ngir daal di def shikaaya shikaaya mooy di jàmbat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 yaa abdallah ibn rawaha dafa ñëw kàngam yi daal di koy woo les dignitaires juifs ak yooyu yu xaybar yi ne ko xam nga ni ngay def daal di koy proposer or bu bari ak xaalis bu bari ngir mu daal di ñu jox ko ko bu ko defee léegi moom mu bañ a joxe les bonnes les bonnes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 loolu moom beeboo mu leer day ñaar walla wal baraaw eh, ak nekk problème léegi ndax <laughs> qadiyatul walla wal bara def gis nañ ko ci siira bi def nañ ko ci gis nañu ko ci eh, yi njàngat yi ñu bi gis ci siira bi mais eh, dafa nekk loo xam ne ñenn ñi dafa problème dafa nekk problème ci ñenn ñi ban côté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 qaamati samaawaatu ci la asamaan yi taxawe wal ardu ak suuf si mooy justice moo ko taxaw moo tax asamaan ak suuf taxawaan lépp ci justice la tegu waaw ah. wa wadaa al miizaan arrahmaan allama al qur'aan xalaqa al insaan allamahu al bayaan ash-shamsu wal qamaru bi husbaan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 allahu akbar alxuraan neex wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala an la ta'dilu bu mu leen pousser bu mu leen yóbbe mukk mer bu ngeen mere ay nit supporter ñàkk a gu ngeen leen bañ man mën a ñàkk a ci seen xol yi ndax mbañ gu ngeen leen bañ ala allah ta'dilu ba ngeen bañ a maanu mere nit bu mu tax nga bañ a maanu envers moom i'dilu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 xoolul loolu ndax valeur moo ëpp moo ëpp moo ëpp ay comportement bu baax alxuluqul xasan jikko yu baax moo ëpp valeur fuuf or xaalis euro dollar dala seeg fa moo ko ëpp valeur looloo leen ëpp valeur fuuf kon nag loolu la mooy nañ gis ne loolu affaire toog rek parce que naan noo gars yi amuñu woon choix parce que ñàkk ji ñàkk taxul a ñàkki nan la ko wolof yi waxe ñàkk taxul ngay ngay def lu la neex naan gars yi non c'est des pays pauvres ñoo xam ne amuñ kii xam nga ne ku leen corrompre ñu jël non non innamal ghina ghina nafsi dëgg dëgg la richesse mooy richesse wu nit ki ci boppam sa personnalité loolu mooy richesse mais du rek compte yu mu am alal jum def ci poche yi wala yum def ci waxande yi